alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu tabuuk ghazwatu tabuuk gisoon nañu ci jotaay bi weesu nettali seydina salamat ibn al-muhabbiqi radiyallahu taala anhu wa ardaah waaye gisoon nañu tamit ah, yeneeni nettali yeneeni xew-xew yu ci Tabuuk tey ñu waroon a continuer insha allahu taala ñu war a gis tey euh, loo xam ne ku mel ni imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ci càllale boo xam ne imaam al bayhaqi moo ko soloo mu jaar ci moom luy wone ne xew-xew bii ñu bëgg a gis mooy sax li taxoon saaxibu ayla di yohanna ibn ru'ba ak waa ahlu jarba ak waa azrox daldi woon ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu ngir am ak moom ay accord parce que réew yooyu dëkk yooyu ñooñ ay arab lañu woon waaye ne woon ci frontière wu l'empire romain byzantin muy Byzance sauf que ñoom kon mooy euh, ñoom yonent mi alayhi salaatu salaam dafa ñëw Tabuk rek ñu daldi ñëw noonu lum mu gën a gaawe ñëw rek def ak moom ay accord noonu lan moo ko waral peut-être nga ne bon comme que ñëw ba foofu dañoo tiitoon bëgg bañoon mu dal seen kaw moo tax ñu ne nañ daaw def ak moom ay accord waaye ci riwaaya imaam ibn Isaaq inda al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi luy wane ne déet c'est que li tax mooy xew-xew bii ñu bëgg gis moo xewoon ba pare ñoom nag ñu gaaw bañ li dal waa ji dal leen ñu dal di gaaw nag ñëw ci alayhi wassalaam nettali bi dinañ ci gis ay xadiis yu bari insha allah imaam ibn isxaaq soloo na ko bi sanadin saxiix bi sanadin saxiix ci benn wàll bi ne wàll wu njëkk wi muy nettali mbir mi boobu waxul ne da ko jële ci kenn waaye bi mu paree nettali bi di wax même chose ci affaire bi dane fa xaddatani Aasim ibn Umar ibn Qataada an Anas ibn Maalik radiyallahu taala an al-jamii moom imaam ibn Isxaaq mu ne fa xaddatani nettali na ma Aasim ibn Umar sama sëriñ di Aasim ibn Umar Aasim doomi Umar Umar boobu di doomi Qataada an anas ibn malikin mu jële ci seydina anas ibn Malik radiyallahu taala anhu muy càllale boo xam ne bu wér la côté boobu ah, imaam al-Bayhaqi comme niñ ko tudde léegi daldi na koy solo moom tamit ci asaanid yu bari yenn yi jaar ci imaam ibn Isxaaq yeneen yi jaar ci ñeneen waaye ku mel ni am na it yu ci imaam ibn Hisham wax am na it ci imaam ibn Hisham wax te nettali bi ñoom imaam al-Waaqidi imaam ibn Saad raxmatullah alayhi imaam am na ci benn côté nettali bi boo xam ne imaam at-Tirmidhi raxmatullah alayhi daal na koy solo waaye am na loo xam ne sax mu ngi ci ni mais bi nga xam ne moo préciser mooy bi nekk ci saxiix imaamul Buxaari waaw loolu lépp dinañ ko gis insha allah kon léegi bu ñu gisee loolu ci gàttal ci li jëm en tout cas bu dee nettali bi bu dee ne càllale imaam ibn Isaaq bii fa xaddatani Aasim ibn Umar ibn Qataada an Anas ibn Maalik concerné wul woon ne histoire bi dafa concerné rek li tukkee ci histoire bi kon dañuy gis ne càllale boobu muallaq la ndax imaam nisaab dafa ñëw rek wax ko waaye boo boolee yoon yu bari ak yoonu imaam al yi ñu la wax ak yeneen yi day àgg ci darajatul hasan kon xew-xew bii mooy lan <coughs> muy yónni goo xam ne aleyhi salaatu wasalaam dafa yebal yebal gum yebal seydinaa xaalid ibnul walid ilaa ukaydir duuma ukaydir ukaydiru duuma mooy noonu la tuddoon ukaydiru duuma luy lool ah déet tur la nga naan ma luy lool ah. lan nga bëgg waa ji doon lu tudd di ah ukaydir duuma moom yàggoon gisoon nañu xare ya euh, duumatun muraysi'u wal ahzaabu la tanim waaw mais kii nag ukaydir la tudd waaw ukaydir la tudd <laughs> mu ne woon buur la woon ci buuru yi nga xam ne ñoo jiite woon ci arab yi foofale moom Ukaydir euh, buur la woon buur la woon muy Ukaydir ibn Abdil Malik ibn Abdil Jinn ibn A'ba ibn al cosaanam bokkoon ci waa Kinda waaw moom mooy Ukaydiru Duuma waaw parce que duuma xam nga dëkk la mooy duuma bañ gisoon <laughs> duumatun Muraysi xare boo bële mooy duuma ab dëkk la waaw moom lañuy wax duumatul jandal voilà <laughs> xare duumatul jandal yaa ngi koy fàttaleku moom laa wax sànq ci bayit yooyu nekk ci xilaas ah. Ah. mooy loolu ukaydiru mooy gisoon nañ ghazwatu duumatul jandal duumatul jandal duuma moom ab dëkk la waaw <coughs> waaye ukaydir bii ukaydir bi parce que duuma benn dëkk la bu nekk diggante xijaaz ak waa Shaam mooy fii Medina ak Makka nekk ak digganteem ak Shaam foofu la duumatul dal nekk soriwul tabu foofu nag la ukaydir mii moo jiite woon dëkk ba nag moo tax ñu naan ko Ukaydiru duuma waaye ni mu tudd dëgg-dëgg mooy Ukaydir ibn Abdil Malik ibn Abdil ibn A'ba ibn al ibn Muawiya bokk ci waa Kinda waaw ah <coughs> moom nag Euh, moo ci moom nag la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon mu yónni woon ci moom Seydina Xaalid ibnul Walid bi mu agsee kii Tabuk ci benn sariya benn sariya moom la imaam Ibn Isxaaq di wax mu ne summa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam da'a Xaalid ibn al-Walid fa ba'athahu ila Ukaydir Duuma Ukaydir maliku Duuma Duumatul Jandal wa huwa Ukaydir ibn Abdil Malik mu ne moom mooy Ukaydir di doomi abdilmalik rajulun min kinda kaana malikan aleyha benn góor la boo xam ne ci waa kinda la bokkoon la grande tribu arabe la grande kinda foofu la ci ñoom la ukaydir bokkoon newoon buurub duumatul jandal mu ne moom imaam ibn isxaaq wa kaana nasraaniyan moom nag crétien la woon waaw Ukaydir mi chrétien la woon karcaan la woon te loolu yomb naa kii ndax ñoom ci tutelu romains yi lañ ne te romains yi ay jamono yi ay chrétien lañ woon dégg nañ rek keroog bi Hiraql di César di proposer gaayam yi li nga xam ne moom la ko yonent ma lay saar saar ñett yi mu koy woowe mu ta ñu tànn bi ci gina a woyof mooy di ko jox impôt te duñu bàyyi suñu diine waaw duñu bàyyi suñu diine muy an nasraniya kon wa kaana nasraniyan moom ukaydiru duuma chrétien la woon oh non waaw ukaydiru duuma chrétien la woon mu ne nag keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di yónni Seydina Xaalid ibnul Walid fekk mu ngi Tabuk qaala dane rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li xaalid yonent mi alei saatu salaam wax seydinaa xaalid abu suleymaan la <laughs> seydinaa xaalid moom xare yu ne def na ko waaye gis nga keroog ba muy faatu kon <laughs> nañ ko waxe <laughs> hein ne xoolal rek nekk ci lalu faatoom naan amul fenn ci sama yaram wi hein lu dul liñ fa trouvé dóorub jaasi wala jamub jam-jamub xeej waaw malgré loolu lépp faatuwuma ci toolu xare maa ngi nii di faatu sama kaw kawlal kon nag fala xarrat ayunul jubana ay waay waay yal na ba mu sedd waaye yal na ba mu ser sedd bëtu tàppet yi waaw bëtu ragal yi ne bu doon xare rek kay faataate man Xaalid ibn Walid faatu naa ci xare bu yàgg waaye xool leen ma ana Xaalid ibn Walid sama yaram wi de foo gis ci yaram wi am na dóor dóoru jaasi walla jam-jamub xeej tamaa ngi nii di faatu sama kaw lal kon nag fala xarrat ayunul jumana ay waay yal na botu ragalee tàppe ci nga xam ne jàpp nañ ne liy yokk seenu dund mooy ñàkka ñàkka ñàkka defal yàlla dara ci toolu xare ndax jàpp nañ ne lool moom mooy jaay sa bakkan kallaa mbir yi demewul noonu mu ne Seydina Xaalid moomu nag ah. yarhamukallah mu ne ko innaka satajiduhu yasidul baqar mu yónni ko fa ci sariya ne ko nag boo demee dinga fekk Ukaydir duuma dinga ko fekk muy muy rëbb aw nag waaw ah. dinga ko fekk muy rëbbu aw nag dinga ko fekk muy rëbbu aw nag ah waaw <laughs> ah loolu yéeme na de loolu de yéeme na moom léegi Seydina Xaalid daldi dem fa xaraja xaalidun xatta ida kaana min xisnihi bi mandari al ayn wa fi laylatin muqmiratin saayifa wa huwa yani ukaydir ala satxin lahu wa maahu imraatu seydna xaalid ah ab li koy nent bi saab wax génn ànd ak ñi muy àndal ngir dem ci mission bi mu ko yónni mooy sariya xare ji dem ci ki nga xam ne mooy ukay du duuma léegi nag nee na sëy naa Xaalid génn mais miy génn guddi la woon ba ni muy agsee ci forteresse bi àgg foo xam ne mooy boo sànnee sa bët di gis forteresse bi mooy ñu koy gis de vue waaw buñ taxawee nii rek di séen di ko mën a séen foo xam ne buñ fa taxawee mën a séen forteresse bi bi ñu agsee foofu fekk mu ngi guddi fii laylatin muqmira sa'ifa fekk muy guddi goo xam ne nag gu muqmira mooy pleine lune daa amoon mooy day leer xam nga loolu mooy kon daanaka dara du nëbbu ci yow ndax bu leeree da am da am possibilité di gis mooy képp koo xam ne euh, tàmmoo lumière ville yi même lumière ville yi sax côté yi nga xam nekkuñu fi hein côté yi nga xam ne nekkuñu amuñu fa boo seetloo mu lëndëm nii mu nekk pleine lune da ngay gis day leer léegi nag wa huwa ala sathin lahu moom mu ngi woon ci kaw benn étage mooy dafa nekkoon ci kaw forteresse bi ci kaw ca la Ukaydir nekkoon wa ma'ahu imra'atuhu mu ngi fa newoon ak soxnaam waaw waaw daan dëkk yi day tàng moom guddi gi ñu ne ca kaw mook soxna si moom buur bi di ukaydir mu ne wa baa baatatil baqaru taxukk bi quruniha baabal qasr niñ niñ agsee noonu ñu gis benn ki benn nag woo xamante ne nii ñëw ci buntu pale bi di di di ci jam kii yi di ko di ko di ko di ci jam kii yi bëjjën yi waaw fa qaalat lahum raatuhu ñoom naa Xaalid fi ñu nekk ñu ngi seen Ukaydir mais comme que dafa lëndëm mooy c'est sûr que fi ñu nekk dañuy xaw a làqatu mooy du nekk comme foofu am na foo xam day ami garab ñu làqatu foofu di xool léegi nag ñu dégg kii ndaw si naan bi mu gisee bi seetloo ñoom it ñu xool gis nag wi ci suufu seen pale bi buntu pale bi di ko fëgg di di di ci xoos ki béjjën yi ndaw si ne ko hal ra'ayta mithla hadha qat ne Ukaydir ah mais mas ngaa gis lii mooy nag wi nag wi ñëw suñu bunt bi di di di di ci buntu pale bi di ko di ko di ci jam ba béjjëni qaala laa wallah ukay dir na ko wat naa ci yàlla lii maa ngi koy dóor a gis <laughs> wa huwa min arabi kinda xaalat mu ne ndaw si ne ko faman faman yatruk hada anakan mooy bàyyi lii mooy kii de ça fait l'occasion kii moom mooy rëbb mu ñëw ba ci kër kër rëbbkat bi gibier bi ñëw ba ci kër rëbbkat bi di ko fa fekk si loolu moom mooy mooy wax dëgg yàlla lii moom lii moom moom moom mooy <laughs> mooy lu yéeme <laughs> mu ne ko kon kan ngay bàyyi de mu ne ko kenn duñ ko bàyyee kenn xaaral ma ñëw fa nazala fa amara bi farasihi fa usrija la wa rakiba maahu nafarun min ahli beytihi fihim axun lahu yuqaalu lahu xassaan nee na nag après Ukaydir wàcc ci saase joxe les instructions yu claires te gaaw waajala leen ma sama waruwaay léegi que damay rëbbi ci guddi gi mooy dama am benn nag bu mooy dama bëgg rëbbi léegi parce que nag wee ngi ci bunt bi de façon bu ñu ubbee bunt bi bala mu fiy daw surtout fas la jor te ñoom ay rëbbkat la ñoon dinañ ko jàpp waaw ànd ak benn mbooloo ci waa kër gi ci waa cour bi cour royale bi ànd ak ñoom nee na àndoon na ci ñoom benn frère am moom Ukaydiru Duuma Ukaydir Duuma benn frère boo xam ne mu ngi tuddoon Hassan waaw Hassan nee na faraki ba waxaraju maahu bi mataaridihim ñu ngi rek mu génn ñu gaaw ëndil leen fas yeeg yooyu yi ñuy wat ak li nga xam ne moom lañuy ñuy dàqe gibier yi ak tamit yi nga xam ne moom la ñuy rëbb fii moom aw nag la fa lamma xaraju ni ñu génn rek talaqathum xaylu bi fasu say yonent mi aleyhi salaatu salaam bi Seydina Xaalid di daal di daal di dajeeg ñoom comme que soriwuñu woon fa axadathu eh, wa qatalu axaa ñu daal di jàpp ki nga xam ne mooy alxaylu axadat ñu jàpp kan Ukaydir wa qatalu axaah ñu daal di faat ki nga xam ne mooy frère bi di xasaan mu ne wa kaana alayhi qabaa'un min dibaajin muxawis mais riwaay imaam nisxaaq bi bii nii côté bii di nettali mbir mi dëgërul parce que imaam nisxaaq moom dafa ñëwoon rek ne summa inna rasulallahi sallallahu alayhi daa xaalid après nag la muy nettali ci wàllu la ñu jële ci ukaydir foofu la ne fa xaddatani aasim ibn umar ibn Qataada an Anas ibn Malik qaala après foofu dina ñëw ci côté bopp mais côté bii dëgërul te liy wan ne dëgërul non seulement dina ñëw tam xadiis Seydina Anas bi nekk ci saxiix imaam al imaam al Buxaariyu raxmatullaahi aleyhi mu ne kon ñu dal di faat kii Hassan frère bi kanta Ukaydir ñu jàpp ko prisonnier waaw ñoom Seydina Xaalid ibn al Walid jàpp ko prisonnier fekk nee na mu ngi soloon benn yére boo xam ne min diibaajin muhawwasun bi dahab <coughs> mu ngi soloon benn yére boo xam ne diibaaj la mooy soie boo xam ne dañ ci dafa amaale woon mooy dañ ci euh, cuubaale woon loo xam ne euh, or waaw mu ne fastalabahu Xaalid Seydina Xaalid daal di koy nangu ci moom mooy loolu nag euh, xabaa mooy ab yére boo xam da nga koy teg ci kaw yére yi nga sol gis nga boo seetloo comme ñuy sol manto yi yi surtout imaamu Makka yi yooyu mooy am lu ñuy njëkk sol ba pare loolu ñuy jël rek teg seen kaw lu mel noonu mooy xabaa voilà mooy yére ne bu ñu ko dindee doo def yaram mu xaajoo koo def sax mooy loo xam ne danga koy gàlloo noonu rek teg ko sa kaw boobu nag la ne boo xam ne ci suwaa boo xam ne dafa amaale dañ ko cuubaale mu nekk loo xam ne ci or Hmm? fastalabahu naa Xaalid daal di koy jël ci moom fa ba'atha bihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla qudumihi alayhi mu yónnee ko yonent bi alay saar saam fa mu nekk tabu laata moom muy agsi mooy mu am kum ko jox ne ko gaawal nga gaaw yóbbul li yonent bi alay saar saam en plus mooy mu nekk loo xam ne da koy dëgël ngir wan ko ne comme moom li nga xam ne moo doon sunnaam bu ma soon dem ci xare moom alay saar saam bu ñu gañee da doon yónni kenn mu gaaw waxi ko waa waa Medina yëgal que ne nañ ko gisoon ca Badar ak yooyu yëpp yëgal ne yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, buur yàlla may na ko ngañaay ci ay noonam lii sëy naa Xaalid doxal loolu mooy comme que pare nañ jàpp nañ buur bi léegi ñu jël yére comme symbole yére bi mu soloon yónnee ko yonent bi aleyhi salaatu salaam am ku gaaw manaa ko ko joxaale la bonne nouvelle léegi nag foofu nag bi imaam ni sax nettalee lii ci la ne nag ci la ne hein euh, imaam ibn Mandah tamit soloo na ko am ah. imaam ibn Mandah daal na koy solo boroom alkaamil tamit indi na ko fi taariix voilà kon euh, léegi imaam imaam ibn Sakan imaam ibn Sakan ak imaam Abu Nu'aym muy daal nañ koy soloo al asbahaani imaam ibn Sa'd bi mu nettalee lii nag ba pare ci la ne fa xaddatani mu nettali ma Aasim ibn Umar ibn Qataada sama sëriñ di Aasim di doomi Umar Umar di doomi Qataada an Anas ibn Maalik mu jële ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaah annahu qaala mu ne mu ne yére boobu yonent mi alay Seydina Xaalid jëlewoon ci Ukaydir yónni ko yonent mi alay salaam moom Seydina Anas mu ne ra'aytu qabaa'a Ukaydir hiina qudima bihi ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa ja'ala al-muslimuuna yalmisuunahu bi aydiihim wa yata'ajjabuuna minhu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ata'jabuuna min haadaa hmm? ata'jabuuna min haadaa fa walladii nafsii biyadihi la manaadiilu Sa'd ibn Mu'aaz fil jannati ahsanu min haadaa Allah Allah Allah Allah akbar mu ne sëy Seyna Anas mu ne gis naa gis naa xabaa muy yére boobu mooy mantu boobu ñuy gàlloo bu ukay dir bi bi ko sëy Seyna Xaalid jëlewoon ci moom biñ ko ëndee ci yonent bi aleyhi salaam mais mbir mi dafa rafet a rafet waaw nañ dañ ci dañ ci cuubaale or mooy day day day melax biñ ko ëndee boo gisee yére bi nee na fa ja'alal muslimuuna jullit ñi foofu Tabuk di laal mbir mi nag affaire bi yéem leen ñuy laal mooy ni muy ni muy ni muy briller nii nga gis nit ñi ñëw di laal mbir mi bon ñu yéemu ci affaire bi ah xam ne nag mooy ah waa ji buur la <laughs> waaw léegi ñu yéemu waaw di ko laal di yéemu ci mbir mi fa qaala rasulullah yonente mi alei satu salaam gisee ñuy def loolu mu ne leen ata'jabuna min hada deneen est-ce di yéemu ci yére bi ni mu mel ak ni mu rafete di di melax ak or hein fa walladhi nafsi bi yadihi maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa taala lamanaa diilu Sa'd ibn Mu'aadh fil jannati min haada wat naa ci boroom boobu ki nga xam ne sama bakkan man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxo hein gis nga torchon mouchoir hein <coughs> mouchoir torchon torchon torchon yi nga xam ne moom mindil mooy mooy mooy mouchoir quoi mooy yooyu rek nga xam ne ay pour fomp ak yooyu yi nga xam ne moom la mën a diilu Sa'd ibn Mu'adh wat naa ci yàlla ne musuwaaru Seydina Sa'd ibn Mu'az siddiqul ansaar fil janna ya mu am aljana moom Sa'd ibn Mu'az bi ahsanu min hada moo daq fopp lii <laughs> waaw loolu loo ciy dégg Seydina Sa'd fil janna mu nga aljana <laughs> waaw moo tax eh, eh, imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci bi muy def ci manaaqibu Sa'd ibn Mu'aaz al Ansaari mooy manaaqib bi muy tudd manaaqibu Seydina Sa'd ibn Mu'aaz indiwee xadiis boo xam ne ndax loolu Yonent mi alayhi salaatu salaam eh, foofu dane muy Seydina Anas Seydina Anas ibn Maalik Euh, non kii Seydina Albara ibn Azib hein dane uhdiyat uhdiyat linnabi xullatun xariir xullatu xariirin fa jacala asxaabuhu yamassuunaha wa yatacajabuuna min liiniha fa qaala atacajabuuna min liini haadihi lamanaatiilu Sacd ibn Mucaad xayrun minha aw alyan waaw waaye it imaam az-Zuhri daal dina koy dégg moom soloo na ko moom it ak Qataada comme l'imam al-Hafiz amirul mu'minina imam al-Bukhari bi mu tuddee euh, hadith bi ci baabu manaqib Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu dane rawahu Qataada wa Zuhri sami'a Anasan sami'a Anasan radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom Seydina Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu mu ne dañoo jox kado yonent bi alayhi salaatu salaam benn yére boo xam ne dafa amoon mooy ci xariir la mooy ci soie waaw fa ja'ala ashaabuhu saxaabaam yi di ko laal yamassuunahu di ko laal wa ya'jabuuna ñuy yéemu min liinihaa ci nooyaayu yére bi nim nooye mooy ñoom amuñoon yére yu mel nii waaw non seulement pas que rek xariir moo tax moo tax moo tax lii it bokk na ci njàngat yi mooy sol suwaa est-ce que dagan naam ah, ci góor ak ci jigéen lan moo ci dagan ak ci yan kaa lay dagane waaw ak yére bi am na benn affaire mooy yére bi daamaale or mais te yonent mi aleyhi salaatu salaam ci xadiis sayyidina sayyidatu ummu salama keroog dama ne woon yaay ummu maymuna non yaay euh, maymuna non non déedéet déedéet li mu naan alladi yashrabu fi aaniyati dahabi al fidda walla yooyu innama yujarjiru <laughs> tata Maymuna la Maymunatu bint <laughs> ummu may <laughs> zawji nabi la tata Maymuna sayyidatu Maymuna bint al Haaris al Hilaaliya radiyallahu anha Ah, mu ne kii euh, mu tudd nu mu tudd euh, lu ma doon wax Seyd Ibrahima xaw ma ñu kii ah. hmm? euh, voilà dama ne loolu yaay Umu Salama ki nga xam ne day naan ci ndabul or di naan kooku innama yujarjiru walla walla xaalis innama dëgg dëgg li am yu yujarjiru min fi batnihi naari jahannam liy bux buxi di ju di di jàlle ci biiram mooy safaraaw jahannam mooy e, loolu noonu mooy kon xamoon nañ ne yooyu da mooy utiliser or yeeg yooyu rawatina di ko sol xarir sax buñ ñëwee ci àtte yooyu dinañ gis lool mais kon lan moo tax affaire bi am yére bu am or ñu koy jox yonent mi alayhi salaam kon jullit mën naa sol yére boo xam ne ay or lañ ko ornee Hmm? mu ne kon yeneen ci ma sa gaa yi di di di loolu dinañ ko gis ci njàngat yi insha allah j'espère que du ma fàtte yi <laughs> voilà waaw am naa bu ma fàttale ko Ukaydiru duuma rek Ukaydiru duuma Abdul Malik bu boobaa dinaa ko fàttale ko insha allah ah léegi mu ne yeneen ci ma sa saam saxaaba yi di ko laal di yéemu ci nooyaayam mu ne atanjabuna min lii ni haadihi ndax dangeen di yéemu ci nooyaayu yére bii ñu ma jox kado wat naa ci yàlla ne la manaa diilu Sa'd ibn Mu'adh xayrun minha aw aliya wat naa ci yàlla ne gis nga yi nga xam ne moom mooy manaa diilu Sa'd ibn Mu'adh mooy torchon yeeg wala mouchoir ya muy utiliser biir aljana xayrun wa moo gën lii wala alyanu moo gën a nooy lii Seydina imaam al Buxaari mu ne rawaahu Qataada Seydina Qataada soloona lii wa Zuhri ak imaam az-Zuhri sami'a anasan déglu nañ dégg nañ ko ci Seydina Anas an nabi jële ko Seydina Rasulillah sallallahu léegi xam nga riwaay imaam Isaaq bi dane Seydina Xaalid moo ko nangu ci Ukaydir loolu dëgërul te càllale boobu wérul imaam Isaaq moo ko wax lan mooy wane ne wérul ñu ne la parce que imaam al-Buxaari parce que imaam imaam al-Buxaari rahmatullahi dafa soloo xadiis bi euh, ci kitaabul hiba mooy soloo na ko ci sànq liñ doon wax sànq ci kitaabu fadailu Sa'd ibn Mu'az ci ci ngëneeli manaaqibi manaaqibu Sa'd ibn Mu'az waaye imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi soloo na ko feneen muy ci hiba bunt bi wax ci wàllu maye yi waaw fi mu def baabu qabuli alhadiya min al mushrikiin lii yépp tamit ay masala yoo xam ne war nañ ko gis bu ñuy gis loolu bu ñuy traité est-ce que mën nañu sol yére soie ak yooyu ak yére yi am or yu mel noonu dinañ ci gisaale ndax ah loolu mooy li moo tax ma ne la waxu imaam ibn bi dëgëru te leen birul da ko wax noonu ne istalabahu Xaalid Xaalid moo ko jël ci kan fastalaba xaa fasta mu ne wa kaana alayhi qabaa'un min dibaajin muxawwasun bi dahabi fastalabahu Xaalid ibn al-Walid fa ba'athahu fa ba'atha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla qudumihi mu ne Seydina eh, eh, kii Ukaydiru duuma dafa yoroon dafa soloon benn dafa tegoon ci kawam gàlloo benn yére boo xam ne ci soie la woon boo xam ne bu ñu cuube or hein mu ne sëy naa Xaalid daal di koy nangu ci moom daal di ko yónnee yonent bi saa saam laata mu fay àgg loolu nag moo dugg ndax imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci xadiis bii nii ci kitaabul hiba baabu qabuuli hadiyatil mushrikiin bunt bi wax nangu li nga xam ne mooy hadiya mooy kadooy mushrikuuna yi foofu yonent bi alayhi salaam dane sëy naa Anas moo ko nettali radiyallahu anhu mu ne uhdiya linnabi sallallahu alayhi wa sallam jubbatu sundusin wa kaana yanha anil harir fa ajiba nnaasu minha fa qaala walladi nafsu muhammadin biyade ha la manaadilu Sa'd ibn Mu'aaz fil jubbati ahsanu min dhaalika ahsanu min haadhaa déggal li ci imaam ah, nga ne ma waaye lii moom mook lee wayam nga ne ma mooy lii moom mook lee wayam rek parce que foofu sëy naa anas dane yonent ma lay saar saam dañ koo jox kado nga ne ma lan moo lay wan yow fii mu ne sax kado bii ngay wax kan moo lan mooy wane kado bi ci Ukaydir la jóge mook xadiis bi nga fi wax sànq ci manaaqibu kii dam tudd Sa'd ibn Mu'adh pareil foofu yi ah udiyat lin nabi xul la toxarir rek la waaw waaye nit ñi di ci yéemu dañ ko jox benn ki yoo xam ne xarir la waaye loolu dara wanewu fa ne Ukaydir la jóge sa lii nii it ñun foogoon nañ ne yow fii mu ne lu nekk di ndekete xaw nga ñoo décevoir quoi ne la non bul bul bul décevoir nag waaw waaw <laughs> bul décevoir waaw ah léegi euh, léegi ginnaaw kon kon mooy ma ne la bul décevoir nga ne ma lu tax nga ne da ma ne la ndax imaam al xool nañu xadiis bi ni wax ba pare imaam al Buxaari déglul li wax toolal imaam al Buxaari bi mu soloo lii ba pare mooy kon wax nañu xadiis bi li muy teg xadiis bi dana wax via Seydina Anas kitaabul hiba uhdiya joxees nañu kado lin nabi yi ñeel yonent bi aleyhi salaatu salaam jubbatu sundus mooy yére boo xam ne ci sundus la waaw wa moom kaane moom yonent bi aleyhi salaatu salaam yanha anil xariir da doon tere xariir mooy soie waaw mooy da doon tere ku sol li nga xamante ne nii mooy soie léegi ah, mu ne Eh, da doon tere xadis bi indi na ko tamit solo na ko feneen tamit imaamul Buxaari ci kitaabul libaas yi voilà boo demee ci kitaabul libaas mu ne mooy téere bi wax ci wàllu yére yeeg col ko yi nee fa ajaba naas fa ajiba naasu nit ñi daal di yéemu min haa ci yére bii nim rafet fa qaala yonente mi aleyhi salaatu salaam ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi waat naa ji nga xamante ne nii loxoy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi mu ngi ci loxoom na manaadilu Sa'd Mu'aad fil jannati ahsana min haadaa wat naa ci yàlla ne ah Seydina Sa'd ibn Mu'aad siddiqul ansaar am aljana moo gën a rafet yi xoolal li ci imaam al Buxaari teg mu wa qaala Sa'id an Qataada Anas inna Ukaydira duumata ahda ila nabi waaw wa qaala Sa'id an Qataada mu wa qaala wax na Sa'id mu ne an Qataada jële ci Qataada ibn Di'aama an Anas mu jële ci Anas ibn Maalik mu inna ukaydira duuma ahda ila nabi gis nga yére bii ñuy wax mooy ukaydiru duuma moo ko joxoon yonent bi alayhi salaam kon leer na am leer nga ne ma bon sa lii bii daa jokkaloowul ko imaam al-Bukhari wax nga bi jokkaloowul quoi ah moom du du sëriñam direct ah ma ne la ah xanaa xamoo règle boobu ci imaam al Buxaari bu defee ta'liq ne xaala mooy wér waaw règle boobu de waaye leeralal ma affaire ma la waaw Sa'id nga ne ma mais kuy Sa'id sax ma la mooy Sa'id ibn Abi Aruuba mooy Sa'id ibn Abi Aruuba moom moo ko jële ci Qataada ah <laughs> moo ko jële an anas mu jële seyna anas radiallahu taala an nga ne ma mais léegi imaamul Buxaari digganteem man la mais imaamu ahmad soloo na ko jokkale na ko mu jële ko ci rawx ibn ci raw rawx moom mu jële ko ci Sa'id ibn abi Aruba bihi mu jaar ci càllale bi Qataada seyna anas foofu mu ne jubbatu sundusun aw diibaaj waaw yére boo xam ne ci sundus la wala diibaaj mu ne foofu shakka sa'id kon kay mbir mi léegi jokkaloo naam jokkaloowul ah ma am na sax imaamu muslim danga doon laaj rek imaamu muslim soloo ko ci yoonu amr ibn amir an qataada mu jaar ci yoon mi mu ne foofu lan la inna ukaydira duumatil jandal mu ne ukaydir di duumatul Ukaydiru duumatul Jandal bi nga xam ne mooy dëkk boo bali fala Ukaydir jiite woon voilà kon léegi yow leer na est-ce que leer na kon Ukaydir ibn Abdul Malik ibn Abdul Jinn ibn Aba ibn al-Harith ibn Muawiya leer na léegi kene kon Seydina kii Xaalid ibn al-Walid dara la ko nanguwul comme li imaam Ibn Sa'd wax fee ci càllaleem bi nga xam ne wérul waaye lii wér mooy da ko mayoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ko ëndee xoola nag imaam Ibn nag foofu lay continuer parce que dafa wax affaire diibaaj bi ci sanad bu wér ne Seydina Aasim ah, ibn Umar de sama sëriñ jële na ci Seydina Anas mu ne Seydina Anas nee na gis na keroog bi ñu ëndee affaire bi saxaaba yi di ko laal li yéemu yonent bi hein yéen de lii torsion Seydina Sa'd ibn Mu'adh ci aljana mu dàq lii imaam Ibn Ishaq nag continuer après nag ca càllale mbam ne woon <coughs> kon lii mooy wane ne kon nettali bële tàmbali ba sey mooy imaam Ibn moo ko waxoon saa càllale après dafa fermer lii mu ne summa inna Xaalid ibn al-Walid qadima bi Ukaydira ala rasulillahi sallallahu alayhi wa xaqana lahu dama fa saalahahu ala al thumma xallaa sabila fa rajaca ila qaryatihi waaw léegi eh, imaam ibn Sa'd di continuer mu ne ginnaaw gi mu ne ginnaaw gi thumma inna Xaalid ibn al-Walid mu ne ginnaaw gi Seydina Xaalid ibn al-Walid lamma qadima léegi mooy kon suwaa bi yére bi la jëkk a yónnee ak tamit ngir ñu joxe bon nouvelle bi léegi nag biñ jàppee ukay bi ñu koy indi nag waaw nee na mu indi ko ci yonent bi aleyhi salaam xaqana lahu dama yonent bi aleyhi salaam daal di ñoŋal deretam mooy kii bu ko kenn def dara moom Ukaydir léegi fa saalaxahu ala al jizya Ukaydir daal di léegi mu daal di def ay accord ak yonent bi aleyhi salaam ngir nangu ne bon léegi. autorité jullit ñi da d'accord na ci que ne su <coughs> alhamdulillah yahdikumullah léegi mu mu mu ne d'accord na waaw léegi reconnaître autorité jullit ñi léegi mooy ci seen tutel la ne léegi nag ci la amee ay accord ak yonent mi alayhi salaam <coughs> nangoo joxe ya voilà waaw qaatilu alladina laa yuminuuna billah wala bil yawmil axir wala yuxarrimuuna maa xarama allah illa xatta euh, xatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum saaxiruun hmm? qaatilu alladina laa yuminuuna billah mooy xare leen ak ñi nga xamante ne duñu ñoom gëmuñu yàlla xare leen ak ñi nga xam ne gëmuñu yàlla qaatilu alladhina laa yu'minu lan laa wax sànk ñoom mooy ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yeneen ci ma saar saam te duñu xaraamal li ngeen mooy li ngeen di xaraamal mooy li lislaam di xaraamal di seen boroom di xaraamal mooy nanguñoo doxal sharia gëmuñu te nanguñoo doxal dara mu ne ñooñu xare leen ak ñoom xatta yontul jizya ba ni nga xam ne ci lañuy joxe jizya moo tax jizya àtte yooyu àtte la xam ne suñu boroom moo tax waxoon nañ la dina ñëw ci côté yooyu <coughs> insha allah waxoon nañ <coughs> <coughs> nañ ko ci jotaay bee weesu hmm? dinañu ci dinañu ci ñëw insha allah ah ba ñuy joxe jizya an yadin mooy ci loo xam ne dañ koy joxe loo xam ne ci fu ci loxo force mooy dañ koy joxe ah waaw wowum te ñoom saaxiru na nekk ñoo xam ne ñu tuuti lañuy doon kon mooy ukaydir daal di joxe walla <coughs> wala yadinuuna diinal xaq wala loolu it ci aaya bi la bokk te duñu diine woo duñu nangu tërali <laughs> jox tërali bi <laughs> nga xam ne mooy tëralinu lislaam nanguwuñ ko mu ne nag ñooñu nag moom <coughs> dangay leen kii xeex leen ak ñoom ba ni ñuy dàkkooree joxe jizya jizya googu nag ku ko dàkkooree joxe ah ñu daal di lay bàyyi de ku ko dàkkooree joxe ñu bàyyi la waaw mooy suuratu Tawba la nekk mooy aaya aaya kii bi <coughs> ay ay côté aaya vingt-neuf aaya vingt-neuf voilà mooy aaya vingt-neuf bi ci suuratu tawba foofu la ko suñu borom di wax qaatilu alladina laa yuminuuna billah wala bil yawmil aaxiri wala yuxarrimuuna maa xarrama allahu wa rasuuluhu wala yadiinuuna diina alxaqqi min alladina uutul kitaaba xatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saaxiruun ah mooy qaatilu fa xare leen alladina ñi nga xam ne laa yuminuuna billah gëmuñu boroom bi subhaanahu wa taala wala bil yawmil aaxiri gëmuñu tamit li nga xam ne mooy bés pénc wala yuxarrimuuna te maa li nga xam ne xarama allahu moom la boroom bi subhaanahu wa taala xaraama ah mooy di doxe li nga xam ne mooy li suñu boroom tëral yi mu teg ah wa rasuuluhu ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam walla ya diinuuna te nanguñoo diine woo nanguñoo d'accord l'islam comme diine jàppe ko comme diine diinal xaq muy diine dëgg ji min alladina utul kitaab te bokk ci ñi nga xam ne mooy ñi ñi nga xam ne dañu les gens du gis nga ñii nii ñépp ay chrétiens la ñoon maliku ay la maliku ay la waa jarba ak waa adrox ñoom ñépp ay chrétiens lañu woon ak kii tamit di ukay diru duuma gis nga sànk ñu ne la wa nasraniya te moom chrétien la woon mu ne kon ñoom min alladina utul kitaaba ñu jox at xatta ba kerat yontul jizya te ñuy joxe jizya an yadin ci loo xam ne nag dañ koy joxe mais tamit il faut mu nekk loo xam ne lu ñu man la waaw mooy dañ leen koy jox dëgg la ci force lañ koy joxe par force waaw an yadin mooy par force la ndax àtte loolu soit ngeen dugg ci lislaam mu ngeen duggee ci lislaam ñu la génne yam waaw almu'minuuna tatakaafa'u zimmatuhum zimmatuhum wa yas'a bi adnaahum ñoom ñépp yam devant la loi ñoo bokk ay loi ñoo bokk ñoo bokk ay loi ñoo bokk ay devoir selon nag ku nekk selon li nga am par exemple pauvre bi kenn du ko teg li devoir yi war ci am loolu kenn du ko teg pauvre bi waaye sinon yeneen at yëpp ñoo ci yem waaw ku def lii lii lañ lay def ak tamit ñàkk ñëw di la privilégié ci dara yooyu yëpp ñoo ko yem léegi soit ngeen dugg ci l'islam bu ngeen duggee ci l'islam yéen ak ñu ne yem waaw soit ngeen nangoo joxe gis ya bu ngeen joxee gis ya mooy l'impôt de capitation bii nii an yadin ci force la waaw bu ngeen nanguwul mooy te lool mooy da ngeen di reconnaître ne ñoo leen yilif waaw te tamit du ngeen ñu wor yéen yéen ñi gëmul yàlla nekk te ñu nekk seen suñu tutelle te tamit mooy yooyu yëpp respect yi ngeen war te ñu nit leer gi nag bu ngeen joxee gisee nag ah état état jullit bi nag mooy assurer seen sécurité yooyu ak seeni bien wala dernier bi mooy ñu xarit ñoom loolu mooy ñett yi léegi nag kon boo géddee ñi boo gisee ñépp ay chrétien lañ min alladina utul kitaaba an kon hatta yontu ba ni ñuy joxe al jizya muy jizya gi di impôt boobale an yadin force te tamit nekk loo xam ne ñoom lu ñu man la lu ñu àttan na bu leen kenn tegit lu ñu àttan na waaw bu kenn ñëw di teg ñooñ di leen laaj loo xam ne leer na la ñoom mënuñ la koo jox seeni capacité wala bala ñu la ko jox façon coono bu nekk dinañ ko def ngir am ko déedéet nag waxul loolu an yadin wahum te ñoom saaxiruuna jël ko ci force wahum saaxiruuna ñu daldi nangoo wommatu ah ngir li nga xam ne mooy état bi nga xam ne état jullit la bañ a féeteer lu ci kawam tey dàpp jàpp respecté li nga xam ne mooy luwaa yi kon <coughs> nee na kon Ukaydir Ukaydir imaam ibn Isaaq kon fa xaqana lahu dama yeneen ci wàllu saabsaab daal di koy préserver ñoŋal ko deretam fa saalahahu ala al jizya mu am accord moom ngir mu joxe ya léegi di joxe jizya waa duumatul jandal summa xallaa sabila ginnaaw gi mu bàyyi ko mu dem fa rajaa mu dellu ilaa qaryati waaye mbir mi mooy ukaydir bi mu ñëwee mooy kenn dañ koo jàpp indi Seydina Xaalid jëlul yére bi ci moom bi mu ñëwee la jox yonent mi alayhi salaatu salaam moom moo jox yonent mi alayhi salaatu salaam kado ab yére boo xam ne bokkul sax mën na nekk bu mu solo mën na nekk beneen mais ab kado la bu mu jox yonent mi alayhi salaatu salaam comme niñ ko gisee ci xadiis Seydina Anas ci imaam al Buxaari waaye naka noonu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al Qushayri an am na am na yeneen i càllale yoo xam ne <coughs> borom dala ilun nubuwa daal na koy solo mu jaar ci imaam ibn Lahi'a Abdallah ibn Abi Lahi'a an Abil Aswad an Urwa muy mursal ta ibn Lahi'a ma'ruf ah ku ñu xam la anna Xaalid ibn anna Rasuulullah sayyidina Urwa ibn Zubayr waaw mu ne dafa yónni Seydina Xaalid ibn euh, Walid après nettali lu mel ni li imaam Ibn Ishaq daldi nettali foofu nag wax na fi nombre de armes ba ñaata lañ woon wax na fële ne 400 la woon 400 fi arba'ati mi'atin wa 'ishrina farisan ila Ukaydiru duuma 420 cavaliers ñu dem ci Ukaydiru duuma Ah. boo demee imaam al-Bayhaqi indi na ci càllale yu bari indi na ci nettali yu bari kon loolu moo jëmoon mooy sariya bi mu ni Tabuk waaw mooy selon waxu imaam Ibn Sa'd bi sanadin da'if parce que bu dee ñoom imaam kii biñ la wax sànk <coughs> mais boobu it càllaleen wérul Ibn Lahiya mooy bi imaam al-Bayhaqi daan Abil Aswad an Urwa ibn Zubayr mursalan foofu dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha xaalidan marji'ahu min tabuuk fi wa farisan ila ukaydira duuma mu ne yonent de dafa yebal seydina xaalid ba muy dellu ba marji'ahu ak delloo min tabuuk ba muy dell ba muy jóge tabuuk hmm? fi arba'a wa farisan ci li nga xam ne mooy ay cavalier waaw léegi a ah, lañ la waxoon nag ci maam ni saq ne nag këni <coughs> amaana lii mooy ne lii nii nag dafa tiitloo ñoom ñoom waa waa Ayla Yohanna ibn ba ak waa Azruh ak ñi nga xamante ne ñooy dëkk nekk foofu mooy da leen tiitloo biñ gisee ne am na buur ni ñoom buurub arab ni ñoom boo xam ne sorewul di Ukaydir sorewul Tabuk moom kii nañu ko de lii moo ko dal dañ koo jàppoon sax prisonnier yeneen ma lay saar saa moo ko jéggal baal ko waaw te tamit ba nam def ngir mucc mooy dafa signé moom ay accord nangu tutalu nekk ci tutalu jullit yi ci suufu tutalu jullit yi waaw nangu jullit ñi daal di koy Euh, daal di koy yilif mu nangu jullit ñi daal di koy yilif ba pare mu nangoo joxe jizya léegi nag ci lañ ne ah kon ñun xaaral kon ñu gaaw ñu nit dem ngir fal nu saalix rasulil bu ko defee ah <coughs> ñu gaaw am ak moom yi accord sinon c'est pas sûr voilà léegi loolu nag mooy dernier mbir boo xam ne moo am ci Tabuk foofale imaam ibn Ishaq ne rahmatullah alayhi mu teg ci lii mu ne fa aqaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bi Tabuuka bid'a asharata layla lam yujaawizha thumma insarafa qaafilan ila al-Madina waaw imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne summa fa aqaama rasulullahi sallallahu alayhi wa bi tabuk mu ne yonent mi alayhi salaatu nag boo compter la mu nekk tabuk yépp la mu fa des la mu fa nekk yépp bid'a ashara layla la waaw mooy traise jàpp dix-neuf guddi waaw mooy treize jàpp dix-neuf jours guddi la fa def lam yu jaawis ha dépassewul lool mooy kon matul vingt la mu def Tabuk ba mu génnee ba àgg Tabuk nekk na fa entre treize jours jàpp <coughs> li nga xam ne mooy dix-neuf jours lam yu jaawis ha dépassewul lool summa ginnaaw gi insarafa mu dëpp xaafilan ilal madina mu dëpp di dellu fi nga xam ne mooy madinatu rasulillah ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi kon ñun pare nañ Tabuk ah jeex na waaw ah, parce que romain yi ñëw wax nañ la keroog ne la Qaysar ñëwul Hiraql ñëwul gis nañ mu yónnee baax na ba yónnee na ki nga xam ne mooy axaa Tanuux muy mbokkum Tanuux ah ngir mu ñëw mën a wax ak eh, yonent mi alayhi salaatu salaam ak yooyu ngir tontu ko lettre bi nga xam ne moom du ko yónnee kon mooy waa ñoom ñëwul te non seulement ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ci li lenn ci ñoom muy comme waa waa waa ñoom Ukaydir ñoom waa ay la ñoo nga xam ne ci tutelam nañ ne woon am na ñoo xam ne ñi gën a jege tabu ah rallié nañ ci yonent mi alayhi salaam parce que kat dañu doon ragal li dal Ukaydir daal di leen dal waaw te tamit tiit nañu arme bu rëy nii ñëw ah léegi sauf ka nag am nañu bari ci ñoom comme ñoom waa Ghassaan yooyu gisagoo leen waa Bali waa ba waa Bali waa Qudaa ñoo ñëpp gisoo leen ñu ñëw fii daal de accord mooy ñoo ñoom ñu ngi des ci rester ci liñ nekk ndax menace bi ndax affaire bi menacé wu leen woon yeneen tubaab yi saa saa nekkam foofu rek menacé wu leen woon. parce que ñoom ginuñu woon ñoo jegewuñu woon comme ni waa ñii nii jege woon Tabuk léegi nag kon pare nañ foofu kon xare ba jeex na waxoon nañ la nag xare la parce que innamal a'malu binniyat waaw jëf yépp ci seen yéene la tegu rek waaw xare leen taxoon a jóg de mais nag buur yàlla lii la def te lii mooy li gën waaw mooy lu ko neex lay def te lu ko neex mu def ko loolu mooy li gën waaw mooy xare amul waaye <laughs> xam na ci génne na ci ñi nga xam ne ñooy naafiq yi gis nga xare bi tax na gaaye nañ ko dégge woon moo tax di nga appréhender mbir am appréhension ci benn mbir si te te loolu moom bés bu xewee moom nar naa ñàng ko waaw wala pare naan yi saa sama examen bi de sa mais na ko jàppoon lay difficile ba mu ñëwee melul noonu waaw ndax allahuma moom moom mooy fekk bu ko neexee mu jël li difficile def ko lu yomb waaw bu ko neexee an yaj'alal usra as yusra moo tax lii xare amul léegi yonent bi aleyhi salaam gis nga lam fa def yépp ñëwul rek toog gisul xiraq te mu toog def na bind na jëmale ci moom yónnee na waaye it yónnee na sariya def fay accord ak ñi nekk côté yooyu kon kay mooy génn bi masha allah masha allah bu dul woon dara yéene bi rek ak tànk yi rek même bu doon lool kese la doy na waaw ndax buur yàlla moom ku jëm ci moom di dox ah? day ñëw ci yow di daw voilà kon nag fanqalabu bi ni'matin min allah lam yamsashum su comme lam waxoon fële <laughs> ca xamraul asad kon ñu waxaat loolu fii moo am de ñu daal di dëpp ci xéewalu borom bi subhaanahu wa taala lam yamsashum su benn ay benn xare dajenu ko eh. léegi nag yonent bi alei salaam di dëpp nag di ñibbi ana lan nag moo xew ci yoon bi yoon yi ñibbi bi léegi nag bii di ñëw lañuy commencer nag retour bi gisoon nañu waajal ga Tabuk waajtaay gi gisoon nañu yoon wi génn bi gis nañu nekk gi tabu léegi nag ñibbee ci des kon ñibbi gi ilal Madina maada xades loolu lañuy ñuy gis insha allahu taala ci jotaay bii ni ñëw